ci suñu jotaay bii ñu génne bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu mu'ta wala sariyatu mu'ta gisoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la tabb al umara yaani zayd bna xaarisa wa qaala in qutil fa jaafarun ala nnaas wa in qutila jaafar fa abdullahi bnu rawaxa ala nnaas bi nga xamante ne ni ci la pare jullit ñi tàggatoo ak ñoom ba gis nañ Seydina Abdallah ibn Rawaha ba muy jooy nit ñi foog ne a ah, xanaa ci xare bii mu jëm a tax mu ne leen déedéet waaye aaya mu ma dégg alayhi salaatu wassalaam doon ko jàng te mu nekk ci alquran suñu boroom naan amul kenn ci nit ñi lu dul ne dina jaar fi nga xamante ne mooy jahannama dina fa romb mu ne man xawma moo fa duggee nan laa fay génne nan ndax dama fay des wala sama romb falaay des dama fay jaar jaar romb wala falaay des ba pare mu wax weeram yoo yële ak ni mu tàggatoo woon ba nga xam ne ci lay deme moom seydina zeyd a seydina abdallah ibn rawax ak bi dëppee julli ji àjjuma ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko law anfaqta maa fil ardi jami'an ma adrakta ghadwatahum ne ko boo dépensé woon li ci suuf si mbooleem seen doo dab seenum xëy ñoom ni ñu def nooy ñi la jiitu Euh, se bi ci yoon bi moo ñu dese woon kon biñ génnee kon génn nañ madinatul munawwara wa axada zayd ibn xaarisa ibn sharaxil euh, yamshi wa jaysh ñu ngay dox war seen warukaay yi di dem seen waruwaay yi di dem seydna Zayd ibn Haarisa jiite imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi li ñu nettali naka noonu la ko imaam al-Waaqidiyu raxmatullaahi alal jamii daldi soloowe ah imaam ibn isxaaq mooy ci càllale bi ñu la waxoon imaam ibn isxaaq ndax dane beneen càllale la mu ne thumma mada kon mu ngi nettali yoon bi naka la deme mu ne summa ginnaaw gi madan naasu nit ñi di dox di dem mooy arme bi ilaa mu'ta ilaa xaytu qutila rasuulu rasuulillah alayhi salaatu wassalaam jëm fa nga xam ne falañ lañ ndaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kon summa mada naas nit ñi continuer ñu ne ko waa imaam ibn Isaaq lii ngay wax ku la ko nettali mu ne fa xaddatani Abdullah ibn Abi Bakr mu ne fa xaddatani nettali na ma Abdullah ibn Abi sama sëriñ di Abdullah di doomi Abi annahu kana moom xuddita an Zayd ibn Arqam dañ ko nettali di net ki ko nettali day jële ci Seydina Zayd ibn Arqam waaye mooy intermédiaire boobu xamuñu ko mooy xamuñu ana kan moo nettali xamuñu kan moo nettali Seydina Abdallah ibn Abi Bakr di sëriñu imaam ibn Isaaq da annahu dañ koo nettali te lool day tax xadiis bi da'if an Zayd ibn Arqam mu ci Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa na ko noon riwaaye imaam al bi daldiwul wér imaam al-Waaqidi it yoonam daldiwul te kon riwaaye bii dangay gis ne dafa am inqitaa ndax xamuñu ki nga xam ne moo nettali kon sëriñu imaam ibni isxaaq raxmatullah aley mu ne moom seydna zeyd ibn mu ne dafa newoon benn jirim boo xam ne dafa newoon ci jirim la woon boo xam ne ku ko doon toppatoo mooy seydina abdallah ibn këram la newoon Abdullah ibn Rawaha moo doon chargé wu ay mbiram moom Seydina Zayd ibn Arqam Zayd ibn Arqam moom def nañ tarjamaan euh, j'espère si parce que keroog ñu ngi doon wax Seydina Anas ma ne woon def nañ ko li gën li ma gën a yaakaar mais nekk defuñu ko sax parce que liñ ko tudd daa bari defaguñu tarjama seydina anas bni malikir radiallahu anhu wa arda seydina zeyd bn eh, si walla ah, naa ko vérifier bu dee defuñu ko insha allah ñu def ko dama koy bañ a def après ndeke répété lay doon ndeke répété lay doon abdallah non zeyd bn arqam di gisaguñu ko foog naa non non euh, wala si jamono ji ñuy gis saxaaba yi nga xam ne temps ñoom Seydina Abdullah Omar bi ñuy gis tarjamaam côté boobu bu ma juumul defoon nañ ci tarjama Seydina Zayd ibn Arqam war na def at wala bokk wala mu jege ko looloo tax ne naa ko vérifier moom dafa newoon koo xam ne yatiim la woon bu woon ci sous le giron de Seydina Abdullah ibn mu génn ci li nga xam ne mooy tukkeem bi mu génn ah bi mu génnee ci tukkeem bi mooy bi muy dem Mu'ta nee na maa ngi ko dégg maa ngi dégg moom Seydina Abdullah ibn Rawaha di sadd ay way fekk moom dama supporté woon mooy gëléem gi mu waroon daf maa tegoon ci gannaaw léegi nee na nag ma dégg ko muy sadd ay way bi ci yoon bi benn guddi di wax daal wax yoo xam ne daal ma xam ne kii way yi muy sàdd daal mooy ne moom bëgg mooy ne day ñaan yàlla ñu am shahaada foofale voilà affaire boobu nag daal di koy touché mooy ba muy wax naan ida addaytini wa hamalti raxli masirata arbacin bacda alxisaa'i fa sha'nuki ancamun wa xalaaki dammun wala arjic ilaa ahli waraa'i wa jaa almuslimuuna wa gaadaruunii bi ardi shaami mushtahiya thawaa'i wa raddaki kullu dii nasabin qariibin ila arraxmaani munqatic alixaa'i hunaalika laa ubaali tal'a ba'lin walaa naxlin asaafiluhaa riwaa'i loolu la doon wax mu dégg ko nag xam ne ah <laughs> kii booy daanaka day tàgge boppam ba pare kii tàgge boppam lay def ba pare mbir mi da cee moom lay ñaan te bëggula dellu ci waa këram moo tax mu naan wala arji te duma dellu ilaa ahli waraa yi xare bii ma jëm duma fi nekk di dellu sama kër samay ñoñ sama soxna ak yooyu duma fa dellu bu ko defee wajaa al muslimuuna jullit ni ba ma fi waxaadaru ni ñu bàyyi ma fii mooy sama xabru bi ardi shami fii ci waa suufu Shaam mushtahiya sawaa yi te bëgguma di delluwaat fa nga xam ne mooy maswaaya di medinatul munawwara voilà ah, te delluwaay bi mu ne mooy ila rahmaani mi nga xam ne moom mooy dog mbokkoo yi waaw ila rahmaani munqati al ixaa'i lien de parenté yi de cousinage yi de mbokkoo yi moom mooy ki nga xam ne mooy reye bu ko defee mbokk dootul gis mbokkam naka noonu comme ni nga ko nekkee li nga xam ne mooy liy dox ci àddina bi waaw moo tax que la doon wax naan wa kam min euh, lan la ko doon waxati wa kam min multaim uh, wa kam min fi'atin non non non bim naan multaimul quwa kaanu bi'ishin ñaata nga gis ay nit yoo xamante ne nii oh mooy ñu nekkoon daanaka pour nga waxoon yi dinañ tàqale ko bés foo xam ne fu xumb la woon kër gu xumb quelques années après nga romb fa mu mel ni fii picc masu su faa dëkk ndax góor ga di waajuru kër ga ga taxoon nekk benn ba mu fa jógee la ku nekk dem sa yoon te ña dem sa yoon ñu bari faatu na après waaw wa kam min jam'in multa'imil quwa du nii de kaanu bi ayshin qablana fatasadda'u ñoo ngi doon dund avant waaye après doo leen fi fekk comme amsilatu waa ba Jahsh na meloon kon loolu la imaam seydina Zayd ibn xaari eh, Abdallah ibn Rawaha doon wax nee na nag bi nga xamante ne ci laa ko dégg muy wax baat fi yi eh, muy muy muy jàng di sadd way yi ba kay ba ba ma daldi jooy ba kaytu ma ma jooy fa xafaqani bi dir bi dirra mu daldi may bàcc yar bi mu yoroon ne ma looy jooy maa alayka yaa lukan an yarzuqani allahu shahaada wa tarji'a bayna shu'batay rahli mu ne ko maa alayka yaa lukan bàcc ko yar bi na ko lew lan moo la dal yow mu doyadi mi mooy <laughs> ku ñu ngàññi ki ibnu lukan arab yi dañuy waxe noonu naan luka ibnu luka ñu ngi ci jublu koo xamante ne nii mooy bon euh, ku ŋàññu la te du xalaat bu baax mooy gone la moom moo ko yar le fait mu gis ko muy muy wax lii mu leer na ko kii day tàgg mooy booy da la ñépp mu leeral ne kii nii yar la def la lépp mu ngi nii ñuy dem ci xare muy ñaan ne bu mu dellu te leer na ne kii moom dafa nekk koo xam ne ay ñaanam buur yàlla da koy nangu muy jooy mu bàcc ko yar bi ne ko maa aleyka ana lan lan lan la ci yow yaa lukan an yarzuqanillah la lay wàññi bu ma buur yàlla dal daldi daldi wër ségali li nga xam ne mooy ash-shahaada mooy mooy man lool lay ñaan nga ciy jooy nekk martyr di lu baax nga ciy jooy jëlal yar boobu wa tarji'a te yow bu ma mayee shahaada yow nga dellu bayna rax li nga dellu ci sama euh, shu'batay rahli nga daldi dellu walla mooy ci yow nga delluwaat ak sama gëléem yéeg diggante ñaari côté yi gawar gi mooy <laughs> nga duggaat jëlaat sama gawar nga ñibbeek moom Eh. kon loolu la imaam seydna abdallah ibn rawaaxa léegi nag imaam ibn isxaaq nag dinañu nettali ba léegi léegi nag fi mbir mi nag kii nag mooy seen dox googu nan la mujje wii kon ñu ngi ci yoon bi di dem fan fi nga xamante ne nii mooy euh, fi nga xamante ne mooy euh, Mu'ta euh, kii ne imaam ba ñuy ñëw ci li imaam Ibn Ishaq wa imaam al-Waaqidi rahmatullah moom it muy nettali ci yoon bi nee naa loolu liñ doon wax sànq ci Seydina Zayd ibn Arqam moom moom soloo ko mu ne summa nazala min al-layli mu seydna abdallah ibn rawaxa ginnaaw lool mu wàcc ci guddi gi mooy summa salla rak'atayn wa da'a fihima du'aan tawilan ginnaaw bi mu waxee lool seydna zayd ibn arqam nee na mu daldi bi guddi jotee ñu daldi wàcc mu daldi julli ñaari ràkk ñaan ñaan bu gudd gudd gudd summa qaala ginnaaw gi mu ne ko yaa ghulaamu ee eh yow ngone si qultu nee na seydna Zayd ibn ne ko labbayka wuyu naa la qaala mu ne hiya inshaa allahu shahaada mu ne ko yow ngone si mu ne ko wuyu naa la mu ne ko hiya suñu xare bi ñuy dem de ay achahaada mooy martyr laa fay ame darajaay shahid fa laay faatoo ah. léegi nag ñu continuer ginnaaw lool di dem kii ne bi ñuy dem nag ñu jëlaat kon imaam ibn isxaaq ibn yasaar ndax kële imaam uh, ibn uh, al-Waaqidi moom gën na dugg ci kii mais nañ jël bii rek ngir bañ a gën a guddal imaam ibn Isxaaq mu ne thumma mada an-naas xatta ida kaanuu bi tuxuumi al-balqaa laqiyathum jumuucu Hiraqla min ar-Ruumi wal-Arabi bi qaryatin min qura al-balqaa yuqaalu lahu yuqaalu lahu mashaarif ah. ah balaa loolu pardon balaa loolu ginnaaw kon loolu imaam al imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi balaa liñ wax nii imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne a gaay kon ñu continuer mu ne thumma madaw xatta nazalu ma'an fi ardi shaam mu ne ñu continuer armée bi continuer ba ni ñuy wàccee bërëb buñ naan ma'an Ah, waa ahlul luga dañ naan ma'an muhaddisuuna yi naan mu'an mu nekk benn dëkk la boo xam ne mu ngi nekk ci àllub Sham bi ci kaw kaw gi ci Sham jëm vers vers Hijaz ci côté pays arab yi péninsule arabique foofu noonu la foofu lañ wàcc bokk ci ardu Sham mu ne fa balaga nnaasa anna hiraqla qad nazala ma'aab min ardil balqa ñoom bi ñu campé foofu ñu dégg ne hiraqla fatriche fàttewoo hiraqla keroog rek lañ gis lettre yi ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon yónni moo tax ca xadiis ba nekk sa saxiixayni ca saxiixu imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim ibnul Xajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyu raxmatullaahi alayhima bam ne wa haadaa aaxiru sha'ni Hiraql ca riwaaye boobu la lii moo mbiru Hiraql waxoon nañ la Hiraql ay mbiram dinañ ci ñëwaat non seulement Hiraql tuubul mais dina xare jullit te Tabuuk ghazwatu Tabuk ba yonent mi alayhi salaatu salaam doon génn Hiraql mii la doon uti te ñii nii Hiraql dinañ dajeek Hiraql ma nga xam ne ndeysaan ku kii danga naan kii de moo ñàkk chance te wax nga dëgg mooy li mu xam ci yonent bi alayhi salaatu salaam yépp ba ne woon bu dul woon de bu manoon bu dul woon bu manoona yenu yépp mettit ngir dem ba fa moom jote yonent mi alayhi salaatu wasalaam dina fa raxas dina raxas ay tànkam moom alayhi salaatu wasalaam Hiraql moom malgré tout ça tuubul léegi nag bi mu déggee lii jullit ñi kon arme bi di avancer ba ñëw ba camp bërëb buñ naan Ma'an fa balagha naasa nit ñi saxaaba yi radiyallahu anhum dégg ne Hiraql génn na ngir dal ci seen kaw qad nazala ma'ab min ardil balko moom wàcc na ma ma'ab benn dëkk la tamit boo xam ne soriwul fi nga xam ne mooy ma'an ci faubourgu Sham yi la nekk nekk ci côté balko min ardil balqa mais ñaata la woon moom moom ñaata la fa wàcc moom Hiraql dafa wàcc fii ma fii mi ati min ar-rum mille romains la àndal xam nga armée romain yi mooy ñii xeex dafa ñu amoon armée professionnelle moo tax xeex yi nga xam ne moom la jullit ñi doon xeex ak Quraysh même bu dee metti na c'était pas xaaju la niroog xeex bi nga xam ne moom lay xeex ak romain yi te pour nga comprendre xaw a jëli mbir mi ni mu demee mooy xam nga ne moos xeex boo xam ne milices yi nekk ay Congo yële ñooy xeex seen biir nga xam ne boo mooy ay alf ay ay enfants soldats ak ñoo xam ne ay guerriers la ñoon ñi ay menuisiers lañ ñi ay paysans lañ affaire bi kii ñu jël seeni armes ngir défendre seen bopp léegi ñuy xeex ak i rebelle ñooñu xam nga ne yamuñoo cette fois-ci buñ naroon a xeex ak l'armée des États-Unis c'est pareil hein la woon ndax jullit ñi <coughs> ñoom li ñu def mooy gis nga ñii dañ doon sàmm ñi yor seeni seeni seeni tool ñii di def leneen ñoom amul woon loo xam dañ naan ñii ay militaire lañ le corps des amul woon bu xare jotee daal ku nekk mooy ñëw jé ngir ban cee participer yeneen ci ma lay saa nag comme ni ñu koy gisee léeg-léeg doon nañ entraîner mais ce n'est pas ce c'est totalement ce n'est rien à voir ak ni romains yi doon def nga xam ne loolu armée professionnel la woon ñoo xam ne pour xeex kese la loolu la ñuy dundee loolu mooy seen métier ngir étendre ak défendre les territoires de l'empire romain léegi nag ñooñu mooy surtout le César Hiraql mais bu jógee ngir xare yi bul xalaat ne ay ay ay trente ay trente mille personnes ay ànd ak moom ah non ça c'est ça ce n'est rien du tout mu ne kon fa balagha nit ñi mu jotaleen anna Hiraqla qad nazala Ma'ab kën a Hiraqla wàcc na bërëb buñ naan Ma'ab fii fii laa ilaa fii mi'ati alf mi'a mooy cent alf mooy mille cent mille min ar-Rum ci Romain wan damma ilayhi laxmun mi wan damma ilayhi min laxmin wa judaamin wal qayni wa bahraa wa balii mi'atu alfin minhu alayhim rajulun min baliin summa ahadu iraasha yuqaalu lahu maaliku bnu zaafila Allahu akbar mu ne gaa yi fawuñu de Hiraql kon gaa yi bañ nee saxaaba yi radiyallahu anhu dégg ne Hiraql ànd na ak cent mille soldats romains te ñu nga ma ab wam tom ma ilayhi ba mu fa newee ñu dégg ne tribu des Laxma tribu des Juzam tribu des Qayn waa Bahra waa Bali ñoom ñépp boo boolee ñoom li ñu indi ci soldat ndax ñoom ay ay ay kii lañu woon ay waa waa waa romains yi lañ fa newaloon imaginer ñu dégg ni César moo mobilisé lan ngay xalaat mobilisé na ay romains ci armée yi lu toll noonu ñoom dañuy bëgg lu kontaan loo César wan ko tamit que ne ñun on avec vous son Altesse sa majesté ñu indi ñoom ñépp biñ dajalee li ñu am ñu indi cent mille waaw mi'atu alfin cent mille ci waa laxm waa juzaam waa qayn waa bahra waa bali ñoom ñépp ñu indi cent mille yoo xam ne ay soldats la alayhim ki leen jiite woon di rajulun benn góor min baliin bokkoon ci waa bali ki nga xam ne moo jiite woon nii ñépp cent mille personnes yi nga xam ne bokkuñ ci romain yi mais ci satellite romain yi lañ bokk mu ne benn waay la boo xam ne min bali ci waa bali lañ bokk summa ginnaaw gi ahadu irasha kenn ci waa irasha waaw mooy kooku mooy ci tribu des bali mais ci waa biir bali waa Irashata kook mooy baayu tribu bi voilà mooy Irasha mooy baayu mooy le père de la tribu dala bëgg a wax bi kii nii ci ñoom la bokk ci doomu patriarche waa waa Bali la bokk euh, ndax Bali dafa composé ak qabila yu bari clan lañu clan yu bari kii nag mu ngi bokk ci clan wu waa Irasha ci la waaj yi nga xam ne moo jiite armée yi armée yi nga xam ne ci waa Laxm Juzaam Qayn Bahra ak waa Baliila mu ne nan la tuddoon mu ne Maalik ibn Zaafila moom il dirigeait personnes yoo xamante ne nii ñoo ñëw ngir en découdre ak jullit ñi way yëf bari na de ah léegi di nga xam ne nag ci la affaire yi demee ah mu ne fa balaa fa lamma bullira dhalika al muslimun aqaamu ala ma'anin laylatayn yufakkiruna fi amrihim bi nga xamante ne nii nag ci la ci lañ jotale xabaar bi wax ko jullit ñi wala fa lamma bulliga dina mën a nekk it fa lamma balaga dhalika al muslimiina voilà ndax ñaari kii la bu dee fa lamma bulliga dhalika wala fa lamma balaga dhalika al muslimiina ñaar yëpp mën naa nekk ñaar yëpp ay riwaaya lañ yoo xam ne yu existe lañ mu ne ba nga xamante ne nii bulli xa mooy ba mu jotee xamuñ kan moo leen ko jotal mooy lil majhul la ñu yëg ne non seulement Hiraql César cent mille personnes la indi mais tribu yi nekk côté yooyu ci arab yi indi nañu cent mille personnes te ki leen jiite benn waay la bu bokk ci waa Irasha waa Bali di ibn Zafi la moomale léegi nag biñ jotee loolu aqaamu ala ma'an laylatayn yanzuruna fi amrihim bi leen xabaar boo jotee nag ah ñu taxaw fi ñu campé ñoom jullit yi wax nañ la ne fa wàccoon mooy foofu noonu ci ma'an fa leen xabaar yi yépp dikkale ñu daal di fay toog kampe fa ñaari guddi yu fakkiruna fi amrihim di xalaat nag bon ana naka nag lañu la naka lañuy def parce que ñoom bul fàtte ne euh, imaam ibn waxoon na ne fa tajahaza naasu bi ñuy génn thumma tahayya'u lil xuruuji wa hum thalathatu alaaf nit ñi waajal préparer ngir génn dem ci xare bi Mu'ta te 3000 lañu woon mu ne woon lim mu rëy ci jullit ñi mais bi ñu ñëwee ba fii dégg ñoom dégguñ ay 3000 non 100000 mais ñooñu mooy mooy yéen mu ngi mel ni benn pepp suuf bu taxaw ci buntu géej gi. laa ilaa 100000 plus 100000 200000. ça ça ça donne réflexion ça ça quand c'est sujet à réflexion à réfléchir quand lii moom léegi nag ñu taxaw fa foofu la ca maan ba xabaar yi di kële di xalaat ñaari guddi ana naka la ñuy def waqaalu ñenn ñee mooy wa amruhum shura baynahum malgré Seydina Zayd ibn Haritha moo jiite waaye mu gën mu bi bi ngir nit ñépp ku nekk wax sa xalaat ana lan ngeen gis nan la def am ñu ne naktubu ila rasulillah mais dañuy bind yonent ba alayhi salaam dañ koy yónnee lettre nuxbiruhu bi adadi aduwina fa imma an yumiddana bir rijal wa imma an ya'muruna bi amrihi fa namdiya la ñu ne dañuy bind lettre yonent bi alayhi salaam ngir xabaare ko ci nombre suñu noon yi ne ko Hiraq la César mais cent mille soldats romains la génne tribu yi nga xam ne ñoo jege foofu minal arab yi lax mu junaam alqayn bahra bali ñoom it lu toll ni li César génn leen génne cent mille looloo ñu dikkal comme information ñoom loolu lañ tollu léegi nag buñ ko ko bindee moom alayhi salaatu wassalaam moom mooy xool soit fa imma an yumiddana bir rijal soit mu daal dañuy dolli ay ay renfort yokkuñu renfort yokkuñu yokku yokkuñu ay soldat ndax moom 3000 lañ lañ génne mais buñ ko nee gars yi 200000 lañ <laughs> non gars yi nag dañoo bari woon lii moom <laughs> jamono jooju jamono jooju Medina tout. Medina tout ña ca mën a xeex matuñu lii deux cent xam nga lay deux cent laa <laughs> ilaha illa léegi ñu ne léegi kon dañ koy yónni yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko ni mu demee soit mu daal di ñuy soit mu daal di ñuy indil renfort soit wa imma an ya'muruna bi amri fa namdi yàlla wala mu jool di ñuy mu daal di ñuy digal jox ñu ay digal jox ñu ay instruction lum ñu digal nag ñu def mooy soit mu ne leen soit mu renfort ndax bu renfort bi mooy bu dee deful lool soit mu ne leen dëpp leen ko wala mu ne leen xare leen ci lool mu ne ñun daal lum ci man di demee buñ ko xasee wax soit mu renfort def utal ñu renfort walla rek mu jox ñu digal lum ñu digal nag loolu lañuy def allahu akbar laa lii moom bokkul ak bokkul ak joom niñ koy gise ci kanam <laughs> mooy lii entre jullit ñi badar ak badar wuute na badar liñ doon néew ni nekk ay trois cent ñële des milliers yi yamul ak lii ñii moom on est dans trop de mais mais deux cent mille ans deux cent mille ak trois mille yàlla lii moom ku ñeme ko li non lii moom moom moom ku yox yoxi moom doo fi doo fi taxawaalu moom ah, loolu moom bari na ci ñun ñoo xam ne bu doon ñun la loolu noonu doo ñu génn xare fan waxoon nañ la li ñu waxoon ngànt yi day bari te Sham nga jëm de Sham du fii nga jëm de waaw te ña ngay dajeel nag ce n'est pas des armées ay ñoo xam ne ay amateurs lañ non ñooñu ay armée professionnelle lañ waaw armée professionnelle lañu ah <laughs> gaa yi gaa yi gaa yi gaa yi xam nga luñ leen ëppee cent quatre lañ leen ëppee. allahu akbar léegi léegi nag nan la fa deme nan la fa deme gaay saay lii kay saay léegi nag biñ waxee lool mu ne fa sajja an naasa ñu bari daal mu kii gis ne kii ne Seydina Abdullah ibn Rawaha mooy lépp da ngay gis ne mooy mu gis avion moo ëpp doole daanaka sax moom la ñépp wax Seydina Abdullah ibn Rawaha moom gise ko neneen mu jóg daal def benn serm daal di wax joxe avis mu ne yaa qawm wallahi inna allati takrahun lallati xarajtum tatlubun ash-shahada wa maa nuqaatilu nnaasa bi adadin wala quwwatin wala kasra maa nuqaatiluhum illaa bi haadha ddiini alladhi akramanaa allahu bihi fantaliquu fa immaa hiya ihdaa alhusnayayni immaa dhuhuurun wa immaa shahaada seydina abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala anhu wa bi nit ñi xalaatee lool joxe xalaat bii na moom mu daldi wax mu daldi jóg wax daldi soññu nit ñi mu ne leen yaa qawm ee eh, yéen samay ñoñ yéen jullit ñi yaa qawmu ay yaa katiibatal islaam yaa sariyata rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne yén la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni yéen contingent wu l'islam yaa qawmu yéen samay ñoñ minal muhaajiriina wal wallahi inna allati takrahuun lallati xarajtum tatlubuun man ibn Rawaha maa ngi waat ne lii ngeen bañ de lii ngeen gis tax ngeen ne tekk taxaw di ci xalaat lallati mooy li ngeen xam ne xarajtum bi ngeen di génn di jóge Medina di ñëw fii tatlubuuna lool ngeen doon sàkku ñun ñépp xam nañ ne ba ñuy génn Medina shahaada awi nasr moo ñu taxoon a génn gañe wala nekk martyr looloo ñu taxoon a génn fi sabilillah nahnu fi amri rasulillah ci ndigalu alayhi salaatu wassalaam lañ ne kon nag lii ngeen di bañ lallati mooy li ngeen xam ne xarajtum moom ngeen génn tatlubuuna doon ko sàkk mooy ash-shahaada mooy nekk martyr moom la ñépp doon ñaan ci ñun kon suñu boroom daldi ñuy xëccal loolu indil ñu ko ñu koy gis kon nag ana lan moo fi lan moo waral kon ñuy xalaat naan dañuy dellu ci yonent bi alayhi salaatu déet waaw xam nga <coughs> mooy du ne ñoom dañuy daw shahaada déedéet waaye dañoo xam ne booy xare ngañaay mooy tax ngay dem même bu dee ne ultime kii bi mooy ridallah laay ut ngërëmul yàlla laay ut looloo tax may xare waaye nag bëgg nga gañe bëgg nga gañe mu ne kon du loolu lañuy daw waaye dañoo gis ni comme ko yonent mi sallallahu alayhi wasallam leen a yónni waaye mooy ne ngir nigi ak ngañaay xemmem ngañaay mu ngi ci bëgg tamit li takuna kalimatullahi hiya al-ulya moo tax nit ñi gise ko noonu que ne comme lim bi nii la ah te gis nañ lam doon wax ca Badar ak Uhud ah kon nag man nañoo laaj kon alayhi salaatu wassalaam lan la xalaat ci mbir yi waaye seydna abdullah ibn rawaha moom neneen ko gise kon mu ne leen yaa qawmu yéen samay ñoñ wallahi maa ngi koy wat ci yàlla innal lati takrahun li ngeen xamante ne moom ngeen gis di ko bañ lallati xarajtum tatlubuun moom ngeen génnoon doon ko wut mooy ash-shahaadatu mooy nekk martyr nekk shahid ci yoonu yàlla mu ne leen wa maa nuqaatilu nnaasa bi adadin wala quwwatin wala kasra te yëg leen ne wa maa nuqaatilu nnaas ñun xarewuñu nit ñi bi adadin ci nombre ñun xe xarewu ñoom noonu ndax dañoo am nombre temps moo tax ñuy xare déedéet ndax bu doon lool la bu ñu amul yenn nombre yi dootuñu xare dañ naan ah mënatuñoo xare ñii ndax kat suñu nombre matul waaye ñun jullit ñi lool taxuñoo jóg xarewuñoo nit ñi teg ko ci nombre wala quwwa du jaagante ne dañuy bàyyi ba am doole daal di xare déedéet wala kasra duñu bàyyi tamit ba ne ñun ñoo ëpp du affaire u ëppante yooyu yépp taxul ñuy xeex ñun daal li ñuy booster di ñu pousser di ñu soññ ba ñu mën a am la force taxaw jàmmarloog suñuy noon du nombre bi ñu am mooy tax ñu daal sawar du doole joo xam ne suñu boroom dofal nañu ko moo tax ñu sawar waaye du tamit bariwaay maa nuqaatiluhum illa bi hada diin alladi allahu be ñun xarewuñoo ñoom lu dul ci diine ji l'islam mooy li nga xam ne mooy suñu moteur moo ñuy yëngal mooy tax ñu nekk ci li nga xamante ne mooy moo ñuy pousser ngir ñu dem xarek suñuy noom waaye du dara ci yeneen yi waaw akbar ñii ñoo xamoon ñii ñoo xamoon réellement la force de la foi ñii ñoo xamoon la force de la foi muy dooley ngëm yàlla ngëm yàlla day yëkkati ay montagnes di déplacer ay immeubles foo xamante ne doole ju àndul ak conviction ak ragal yàlla doole jooj du nekk dooley dara ndax léppam yi fi àddina la bu naree metti mu daldi dem yoonam waaye ku diine bus te dangay yow doo gis lu dul Allah moo tax mu ne ñun xarewuñu ñii suñuy noon illaa bi hàdda diini alladi akramana allahu bi xarewuñu ak suñuy noon lu dul ak diine jii nga xam ne moo ñuy yëngal diine ji nga xam ne moom lañu buur yàlla terale suñu teraanga ci la ko buur yàlla jaarale allahu akbar allahu akbar xam nga gis nga léegi léegi bokk na ci feebar yi ñu dal ñun mooy la seydna abd euh, euh, umar ibn waxoon seydna seydna Amir ibn al-Jarrah Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu keroog bi nga xam ne ci la Seydina Omar ñëw di recevoir les clés de la ville de Jérusalem Allahu akbar Allahu akbar man yusaddiq man yusaddiq ana kan mooy dëggal kene xoolal xoolal yonent bi alayhi salaam jamono jii ak xare bii ni muy demee Jérusalem foofu yépp César moomoon ko gis nañ keroog ni mu fa ñëwee woon ngir sant yàlla ci victoire bi mu ko may ci kaw Perse yi ba mën a récupérer yenn teer yoo xam ne Perse ya ko nangu woon man yu saddiq ana kan mooy dëggal ne à ci ci nombre d'années boo xamante ni nii xoola Seydina Omar ibn al année bi mu génn àddina ak année bii nii boo ko tegee mais yëf yi matul vingt ans allahu akbar matul vingt ans moom foofu yépp moom foofu yépp ba ubbi al quds sharif Seydina Omar ibn al keroog bi nga xam ne bi nga xamante ne ni ma lu may wax matul vingt ans fan mais matul kii la ay dix ans la yem même pas matul sax dix ans xare bii nii huitième année bi ak bi ñuy ubbi Quds mais matul dix ans wala ci lay yem allahu akbar Seydina Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante xamante ne nii ci lay ñëw matu ko ndax Seydina Mu'aaz bi mu génn àdduna ñoom Seydina Mu'aaz ibn Jabal bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ubbee Shaam ñoom Seydina Bilaal boroom gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahba Allahu akbar Seydina Bilaal al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu al-Qurashi mawlaahum keroog gisoon nañu muy génn àddina li mu doon wax ba soxnaam si gisee bu feebar di jooy mu ne ko déet bul wax lii bul wax waxu ku ñàkki ku ku bul wax loolu mu ne ko mu ne ko moom Seydina Bilaal na ko bul jooy ndax suba subay mbégte la sama feebar bii nii ma dal ba nga may yërëm di jooy jaru ko ndax xadan nalqal ahibba muhammadan wa mu ne ko xadan suba soxna sama bul jooy waaw bu kuy génn àddina moom ko mu ko ñii ñoo amoon yaqiin allahu ragalul raflewul deful dara waaye ànd ak dal goo xam ne mu ne ko gadan suba mooy bu ma faatoo suba bu ma faatoo rek mooy bés bi nga xamante ne nag nalqal ahibba ci lay dajeek ci lañuy dajeek soppe yi mooy ñan mu ne muhammadan wa sahb muhammadan wa sahba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam man sayyidina bilaal moom laay dajeel suba allahu akbar gis nga ar rajaa gi nga nit di am ba yu yóbbu ko ci boroomam ba mu dem am ci yaqin këne yonent bi alayhi salaatu wasallam moom bu génnee àddina moo koy teeru suba lay dajeek moom wax sahba ak saxaabaam yi nga xam ne jot nañoo génn àddina ñoom Siddiq ñoom Seydina Jaafar ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib suba laay dajeek ñoom man Seydina Bilaal kon sama feebar bi graawul feebar bay waaji génn àddina yow soxna si bul génn àddina bul bul bul jooy ndax gadan nalqal ahibba ci lañuy dajeek soppe yi seydina muhammad wa sahba ak saxaabaami radiyallahu am na benn affaire boo xam ne dama koy xalaat xaw ma ndax naa ko mës a def lu am solo la te dina fàttali nit ñi yaakaar naa ne dina jariñ mooy gis saxaaba yi radiyallahu yeneen tàmbalee ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne mooy suñu sàng ñi tàmbalee moom alayhi salaatu salaam mooy def ak saxaaba yi radiyallahu naka mooy fii rihaabil mawt bi naka lañ génne àddina naka lañ génne àddina lañ lañ mujjee wax ak lan lañ doon mujjee def loolu lu ma yàgg xalaat la naan amaana de bu ma ko manee insha allah bu ma ko jot bi bu ñu ko suñu boroom mayee bu ñu ko suñu boroom mayee de dinañu ko dinañu ko masa def insha allah yoo xam ne jataay yoo xam ne loolu kese la soit ay fii rihaabil mawti wala yu mel noonu luñ koy tudde wala lu mel noonu wala dernier instant wu ñi nga xam ne ñooy njiit yi model yi ci kaw suuf naka lañ tege seen tànk bu njëkk ca àllaaxira ci barzax nan lañ génne àddina Allahu akbar bu boobaa ndax yooyu dafa am solo ñu xool te loolu du du ne lu ñu da dañoo bàyyi bay bay génn àddina rek affaire bi ñëw mooy ci noonu lañ dunde woon noonu lañ doon dunde noonu lañ doon dunde dañ koo dunde bi ñuy génn àddina bu fekk si leen ndax ku ku ku ku ku ku ku ku ku nekk ci yoonu yàlla booy génn àddina inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya lan bis pénc suñu boroom ne moom mooy jàppale mooy dimbali may ngañaay yi nga xamante ne ñooy ndawam yi ak ñi leen gëm fii ci àddina ak bés bi nga xam ne ci la seede yi taxaw mu ne moom moo leen di dimbali waaw moo leen di moo leen di tasbiit yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya buur yàlla mooy saxal dëgëral ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla ci kàddu gu sax gi di kalimatu laa ilaha illa ak yi mel ni moom fil hayati dunya ci àddina bi ak tamit bés penc tamit kon loolu la Seydina Bilaal doon wax gadanal qal ahibba muhammadan wa sahba sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon ñii ñoo amoon yaqin ñii ñoo xamoon luy yaqina ah. mooy boo gisee Seydina Omar ibn al-Khattab liñ doon wax ñu ñëwaat ci liñ doon wax keroog bi ko Seydina Abdallah ibn Rawah euh, mana Abdallah ibn Rawah Seydina Abu Ubayda bi muy ñëw xaw Seydina Omar ibn al-Khattab benn mbaamam la yoroon Medina la jóge ak mbaam la yoroon romains yi mooy gars yi capitulé nañu jullit ñi gañe nañ leen foofu yépp ubbi Jérusalem léegi nag ñu bëgg a def marqué bés boobu ngir bés bi nga xam ne ci la ñuy rendre la cle de la ville au xalif de l'islam ki nga xam ne xalifa bi ñuy dégg fu ne xamuñu mooy kan waaye kooku kooku kooku kooku ki mu war a doon boo mooywul fu muy ñëw mais escorte bi boo moywul ñooy ëpp waa Lyon nit di yaakaar ne mais lu rëy la koo xamante ni boo moywul taaj bi muy yor mooy couronne royale bi muy teg ci boppam kenn du ko xam ndax ñoom ñu ngi koy xoole ñoom seen bopp ñoom César taale nag l'empire romain deewagul mais ñàkk na Jérusalem ñu nga fële ca Constantinople ñàkk na Jérusalem commencé di ñàkk territoire yu bari comme ni ko Hiraql waxe woon ba mu jotee lettre yonent mi alayhi salaatu salaam dégg la Abu Sufyaan wax mu ne ko li nga wax bu dee dëgg la fii ma teg samay tànk moom dina ko moome xamoon na ko laa ilaha illa allah kon moom Hiraql xamoon na loolu keroog bi ñuy joxe clé yi Seydina Omar ñëw fa jóge Madina mbaam la yor ànd ak benn benn koo xam ne jaamam la bu mu bu koy liggéeyal xaadimam ab liggéey yo mais ni mu doon def dañ doon dañ doon kii de day war day war bu yàggee moom mu wàcc jaam bi yéeg noonu lañ ko doon defe Allahu akbar yañ ko xame woon moom la dikkee seydna abdullah ibn euh, dama abdullah seydna abu ubayda amir ibn bi mu ko gisee pour mu échanger après comme que voyage bi dafa yàgg ak fi mu jaar yépp ak poussière beeg yooyu mu ñëw ñu jox ko loo xam ne yére yoo xam ne yu rafet lay doon ak yu mel noonu ba bu ko defee tamit gaa xam tamit que ni te loolu tamit c'est normal c'est normal mooy Seydina Abu Ubayda li mu xalaat loolu du loo xam ne lu lu aay la waaye Seydina Omar dane ko bu ñu utee yaa Aba Ubayda aka neexoon keneen wax ko ku dul yow ne ko mata talabna al izza saa boo xamante ne nii sàkku nañu li nga xamante ne mooy ak teddaange ak pouvoir ak yëkkatiku fu ñu ko sàkkowee ci lu wuteeg ci lu wuteeg li ñu lislaam li ñu yeneen ci ma saat jox mooy li ñu lislaam indil torox nañu mooy fu ñu uteeg teddaange ak teraange en dehors diine jii ñu suñu di diine lislaam mooy keroog lañu torox wallahi loolu moo dal julli ñi léegi loolu moo dal jullit ñi mooy ne koo ci gis mu ngi fexe pour wan ne moom il est plus moderne mel ni l'islam moderne l'islam est est est continuellement moderne et en perpétuelle modernité te trouver lu ko gën a moderne waaye ñi nga xam ne ñoom dañoo am problème mu xel ak problème mu xol ñoom ñoo jàpp ne l'islam c'est désuet wala ay léegi li ci des mooy dañuy fexe di jéem a neexook ni ko ni nasaraan yi doxe ak tendance jamono ñi jiite jamono ji mata talabna al izza le Seydina waxoon ne fu ñu sàkkoo ak teddaanga ak teddaange ci loo xam ne lu fu en dehors de gi mooy keroog lañu torox looloo ñu dal wallahi la ilaha illa hu koo gis ci jullit ñi kan la teg comme model les les les capitalistes les penseurs yi ñu naan les lumières ñooñu la ñuy jàpp mooy ñi gën a jàpp ñi ñu jàpp ne ci ñoom jàpp nañ ne sax bala ñoo seen waxtaan am solo ci diine ñu cité comme ne comme euh, Descartes l'avait bien euh, bien Euh, bien théorisé comme si ñun on la mooy loolu bu ko waxee nag gars yi jàpp ne ah oustaz diw nag waaw mu ngi dóoru ñëw nag parce que il cite Descartes il cite euh, Montesquieu il cite ñi nga xamante ne ñooy ñoom Rabelais ak gaa yooyu alors que ce n'est tout ça mooy jàpp nañ ne ñoom bala ñoo moderne fokk ñuy tibbee ci ñooñu da ngay gis waxtaan yoo xam ne amul benn sens thème yoo xam ne amul benn sens ay l'islam et la modernité l'islam et non façon thème yooyu li ma doon wax suñu sama suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha ma ko man gis nga yooyu ku ma ko wax façon thème yooyu moom manuma cee waxtaan l'islam et maanaam waaye kon dañoo yem loolu moom man de yooyu moom ay l'islam et l'islam et la démocratie l'islam et la et le féminisme façon thème yooyu nga xam ne ça ne sert à ça ne sert à loolu ça ne sert à yoo xamante ne ça ne sert à rien c'est des ci lañuy sonal suñu bopp def ci colloque yu rëy yàq ci xaalis bu bare woote ay nit yoo xam ne nee nañu ñu màgg lañu ay ay ay les penseurs de l'islam c'est ça les penseurs de l'islam ñoo xamante ne nii boo leen laajoon julli ju yàqu mënuñu koo réparer yàllallah mata talabna al izza fu ñu sàkkoo ak teddaange ak yëkkatiku en dehors de ñu ci l'islam dañuy torox laaj man de maa lay laaj depuis ay dix-septième siècle dix ay penseurs yenn égyptiens yi penseurs orientaux yi nga xam ne dañoo ñëwoon Occident jànge si fa ay Sorbonne ji di fexe opposer ñoom ni ñuy doxale ak ni ñuy xalaate te loolu monde gaa yu bari loolu lañ topp gaa yi doon am indépendance ñu bari ci tendance boobu lañ topp mais dama lay laaj où est nos pays aujourd'hui est-ce que avancement am na foofu am fa dara amu fa tey lañ gën a torox si côté valeur bien côté économie du dara loo xam ne li ñuy produire lépp dañ leen koy jox ñu nekk ci nag waaye nit moom buñ la naxee sax benn ñaar waaye waaye xanaa warula ñett waaye malgré tout ça ñu topp ci jàpp ne yoon bi fii la këral ñun jullit ñi pour suqaliku il faut ñu xool naka la tubaab bi dunde ñu copier ñoom ni ñuy dunde te kat ak a neexoon ñu xool côté technologie bi côté boobu nga xam ne kenn moomu ko sa universel mais du loolu la ñuy kii côté jikko yeeg pensée yeeg nga xam ne naan des pensées de lii mooy c'est les idées modernes ay la liberté la démocratie yooyu lañuy topp foog ne ci noonu ci lañuy retrouver al majd al li nga xam ne mooy teraanga ga nga xam ne moom lañu ñàkk ñoom Seydina Omar ci la démocratie lañ ko amee woon la liberté de penser ku nekk di wax lu ko neex la liberté de dire de de de penser et de wax lu na neex loolu lañ amee woon lii non ñoom liñ ko déggoon liñ ko amee woon mooy as-sam'u wa ta'a lillahi wa rasuli sallallahu wa sallam liñ ko amee woon mooy dégg digalu yàlla ak yonentam alayhi salaam daal di ciy topp ñoom façon yooyu nag dégg façon yu mel noonu naan ay les penseurs modernes ak yu mel noonu même da gis ci jàkke yenn imaam yoo xam ne noonu lañ leen def noonu lañ mujj mel bu ñuy wax en tant que jullit lan moo tax nga soxla tout le temps naan julli naan naan naan lislaam du julli kese pourquoi nga nga soxla di wax loolu tout yow ñi ngay waxal ak yow mi koy wax say julli dañ koy seetaat sak sàmmonteeg julli dëgg-dëgg dañ koy seetaat yow fexe nga bàyyi fi lépp naan ay l'islam du julli rek ju du woor rek neen l'islam c'est bëgg mais yow lan nga soxlaa loolu ta Seydina Omar te te te kat ñi muy waxal am na ci mais façon bi muy waxee mel ni waa yi du re sax dafa bëgg doyadal l'islam mais lan moo tax mu soxla tout le temps di di di insister ci loolu mais yow manoo leen ne lu tax manoo leen ne yow li nga bëgg a wax góorgóorlu leen ci njàng côté xam-xamu yi nga xam ne waxoon naa la lislaam xamul science profane amul ci l'islam ay l'architecte l'architecture la géographie loolu lépp l'islam am xamul profana loolu lépp ay xam-xam yu jëm ci yu tukkee ci borom bi la di jëm ci moom moo ne jullit yooyu yëpp lañ war a xam léegi yow bu ñu ñun ci càggante bu taxee ba ñu bàyyi yooyu ba noonu l'islam yi moom ko léegi daanaka luñ ci soxla jaar ci ñoom mais boo leen bëggee pourquoi nga soxla tout le temps naan l'islam du julli kese mais lan moo tax nga soxla di wax loolu di insister ci loolu te xamoo ne bu ñu nekkoon ca yële di ci sonn bàyyi julli ci lañuy gën a torox ndax mata talabna na izza fu ñu sàkkoo li nga xamante ne mooy ak teraanga feneen en dehors de l'islam dañuy torox lan moo tax tout le temps ñu soxla man moo tax discours yooyu vraiment def damay sonal des fois nag doo mën a jóg dem ndax ab jumaa la nga toog ñuy waa ji xutba di wax yooyu mais sa nopp bi day metti ci yooyu ñuy répéter di ko répéter l'islam du ce n'est pas que la prière ce n'est pas que le le le le ramadan mais yooyu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yow kay li nga war a wax mooy nañu seetaat ni ñuy jullee li tax ñu julli suñu boroom ne ah julli de day tere anil fahsha'i ci yu ñaaw yi wal munkar yu bon yi ak yi nga al ak munkar yi jëm ci wàllu sëy yooyu yépp ak yu yées yi yu ñaawu njombateef yi dala koy tere yow boo gisee ñiy ñi nga xam ne nee dañuy julli ba pare di ko def mais est-ce ñëw naan di kooku noonu c'est approprié nga ñëw naan ko l'islam bu julli kese même ki nga xam ne sax da koo respecté réellement waroo ñëw naan ko l'islam bu julli kese l'islam ma ne julli moo ci ëpp doole as-salaatu imaadu diin yonent bi alayhi salaatu salaam nee na julli mooy keno gi téye diine ji ku ko taxawal taxawal nga diine ji ku ko maag bu maag bal nga diine ji kon man nañ ne l'islam di julli la voilà loolu ku nu neex nga wax ko te wax nga dëgg man je me demande mooy yu mel noonu yow soññu nit ñi ci ñu ñu jàngalee science léegi mais c'est bien non mais loolu l'islam bi mu ne iqra ak jàngal mais ci lépp la turu boro mais yëf yëpp turu yàlla yeneen di dawal bismi rabbikal ladhi xalaq ci sa turu borom bi nga xamante ne nii moo bind lum bind lépp turam yi moo ciy daw kon nag science yi yëpp lool la mais doo ñëw dugg ci yooyu nga ñëw naa la l'islam du julli kese l'islam mel ni yow waroon nga taxaw en tant que imam wala koo xam ne nga ci diine ngay wax di wax loo xam ne day xaw a gàttal loolu mooy yàlla la yàlla ñooñu damay mooy suñu ñàkk yeewu googu mooy li Seydina Omar ibn al-Khattab wax ndax ñu ngi fom ne c'est en délaissant les sciences religieuses topp ci yeneen yi kese kese kese que ci la ñuy kiiwe ndax ñeneen ñi looloo tax ñu raw bi mais loolu amul xam nga loolu amul jullit ñi bi ñuy jiite àddina bi yépp est-ce que temps yooyu amul benn jamono boo xam ne ci yooyu buñ lay tuddal ludul am na kàngami jullit yoo mais boroom xam-xam yoo xam ne yi ñuy tudd léegi jamono yooyu lañ dund ah ñoom imaam al yi radiyallahu anhu mais temps ñoom Umarul Xayyaam la woon ak gaa mais mais mais ñiñ lay wax ñi côté al naan la ci xalifa al mahdi ak gaa mais loolu boroom imaam yi fi ne woon xam nga ñooy ñan xam nga ñu fi newoon ñoom imaam ñoom imaam ñi newoon ak kii euh, euh, Rachid ar Rachid Haarunu Rachid mais bu ñu lay tuddal Haarunu Rachid nga foog ne mais borom xam-xam la bu mag a boo xam ne moom am na ci riwaay yu ne moom moo imaam Maalik maag yow ñoo fépp xam-xam waaw maag yow ñoo fépp xam-xam yow Maalik léegi li ngay def yow bindal téere boo xamante ne nii damay def boo ko bindee ba pare dama naan empire bi si jullit ñépp sa téere boobu lañuy doxal imaam Maalik ne ko déet ndax saxaabaay yonent bi alayhi salaam dañoo tasaaroo woon ci gox yi nit ñi nag ci ku nekk la jële kon nag ñëw bëgg leen tënk mooy ni ñu tasaaroo tasaaroo ci gox yi noonu la seen istinbaat ni ñuy tiiree ay njàngat ci li leen liñ jële ci yonent bi alei satu salam mën a wutee ndax contexte bañ ne du bokk ak keneen kon nag bëgg ñépp nga tënk leen ci sama téere bi man Maalik loolu du mën a ne te xoolal la temps la woon Haarunu Haarunu Rashid mi ngay dégg mooy jamonoy ñoom Imaam Maalik koo ci jël ci temps yu nga xam ne côté côté science côté yépp jullit ñee ci nekkoon kaw boroom xam-xam yeneen yi ñu ngi fi kon lan moo tax nga te te te amul ne kii day xam lii spécialisé wu ci lii mooy ne dañ doon nekk lépp xoolal médecine ñoom imaam kii ñoom imaam ibn euh, ibn Rushd côté philosophique yëpp ñoom imaam ibn Rushd ay lan lañ wax mais bi fuqaha yu mag yu Maliki moom ak maam ji te ay grand médecin la ñoon grand philosophe grand yooyu yooyu moo tax ñun foog ne ñooñu lépp lañ boole yow fexewoo ñu boole lépp moo tax te loolu ñoom ci l'islam lañ ko jëlee waxuñu woon mukk nañu sonn ci ci ci texte Socrate ci texte Socrate yi te bàyyi li nga xamante ni te bàyyi li nga xamante ni mooy mooy suñu diine waxuñu ko kon lañ mooy discours yu yu yu nga xam ne amuñu benn njariñ yi ngay yi ñu lay sonal ñooñu mooy ñi Seydina Omar doon wax liñ doon wax moo ñu dal mooy dañuy jullit ñi li ñu dal kenn teguñu ko mooy la waajo doon wax rek naan gis nga léegi man moom li ma jaaxal hal hal tajahta ila al islam fi baladi tajidhu ka tayri maqsusan janaha mu ne aka hal tajahta ma bëggoon naa ba nga jublu dem ci réew benn ci dëkku jullit yi nga xool tajidhu da nga koy fekk kat tayri maqsuusan janaaxaaw mu mel ni picc moo xam ne dañoo dagg jël ciseau ciseau dagg laaf yi kon day mën a naaw lu muy man dara dara mu joxe exemple ne ay way ak wuteeg la loxe woon yaa man ra'a umaran taksuhu burdatuhu wal kuuxu wal wal wal udumu wa wa zaytu udumun lahu wal kuuxu mawaahu mu ne yaa man raa omaran ay way xoolal ñun ni ñu nekk léegi nga xam ne dootuñ dara ba mel ni picc yu ñu xo yu ñu ñu njoos seen laaf yi mu ne nag xoolal aka comparé ko ku gisoon Seydina Omar ibn al-Khattab ba mu ne xalifa mu nga sol burdaam bañ ko xame mooy bi mu doon sol fit tawaadu te force wu ko la mel wa zaytu udmun lahu diw yii la doon diwoo diw lin bu ma ne bëggee diwu ki lay diwoo wal kuuxu ma fa muy fanaan mooy fi nga xam ne nekkul woon pale yu ñu tabax gaa yi ko mu nekk ay rayaaxiin ak jannaat déedéet doon lool lool ne ñun nag yooyu la ñuy préoccupé wu le palais di tabax yoo xamante ne jar ña ngi koy tabaxal muy waa réew ma du dara nga naan c'est symbolique ñoo xam ne amuñ luñ lekk ngay def des symboles loo xam ne la ngay tabax ñoom daanaka mënoon lañ cee mënoon nga cee dundal ñu bari wala assuré ci hôpital yu bari nga bàyyi ko fi tabax yoo xam ne jariñul dara c'est pour symbolique pour ñu xam ne lii al majd yaalallah yaalallah miskin miskin miskin kon loolu la ñii nag saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo xamoon ñoom ñoom ñi mu buñ bëggee soqaleku bi ñu jaar fi ñu jaaroon bi yoboo <laughs> waaw waaw bu ñu fi ko fi bàyyee nekk ci leneen ah ñoo tardeel suñu bopp kon seydna abdullah ibn rawaxa loolu la xamoon yaqin googu mu ne ñu ñun yéen nit ñi li ngeen di daw moom ngeen génnoon di ko muy la mart nekk martyr wama nuqaatilu naas ñun xarewuñoom nit ñi ndax dañ leen a ëpp wala dañ leen a ëpp doole wala dañ leen a gën a bari maa nuqaatiluhum illa bi hada diin gis nga diine jii di diine lislaam jii alladi akramana bi moom lañ moo tax ñuy xareek ñoom de mooy li ñu yëngal si on veut redevenir première puissance mondiale natam na na nastamsiku bi hadha ad mooy al urwatul wuthqa bi nga xam ne lan fi samalaha mooy buum ku dëgër gi nga xam ne du dog gi buur yàlla ne nañ ci jàpp wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tatafarraqu wala tafarraqu bu leen bu leen bu leen jàpp leen ci buumu yàlla ak yéen ñépp te bu leen wala tafarraqu te bu leen tàqale ko lool la ñun nag ñu ne ko fi dégg nag dégg di uti almaj di feneen Seydina Omar waxoon nag te se loolu mooy ci loolu la su suñu boroom jàngala ah. waaw loolu lañu suñu boroom jàngal moom la Seydina Siddiq doon wax naan man bu ma xamee ne lii sunna yonent ma lay saaf saaf ma bañ koo def def leneen mooy damay alko damay alko yoonam lii la yoonam lii la li jullit ñi moins de vingt ans ni ñu moome monde bi nekkul ci xool li Qaysar di def li Kisra di def ñu koy copier à la lettre teg seenu ngëm yàlla fële loolu mayu leen ko de ngëm yàlla lañ doon deme moo tax mu ne leen samay ñoñ ñun li ñuy xarit ñii du yooyu yépp illaa yi am yoo des mooy ñun wama nuqaatu ñun li tax ñun dañ illaa bi hada diin dañuy xare ñoom lu dul ci diine jii bi xam ne alladi akramana bi bi nga xam ne moom lañu suñu boroom teral teraangay jullit mooy lislaam bu ko fi nee tekki di ko uti feneen du ko mas a jot jamais du ko mas a jote jamais au plus grand jamais wa huwa fii xasaar ci ci ci ci ci ci toroxtaange nag lay nekk mu ne leen moom Seydina Abdullah ibn Rawaha kon nag ba ngeen xamee lii fantaliqu fa innama hiya ihda al imma zuhur wa imma shahad mu ne leen nag comme nga xam ngeen ne lii la xare wuñu nit ñi ndax dañ leen ëpp ñuy yëngal ngir xare ji du ëpp wala doole ju ñu am wala dañ leen a gën bari waaye diine ji nga xam ne moom lañ gënt suñu boroom terale ñu ko looloo tax ñuy xare ñépp kon nag fantaliqu man li ma gis mooy nañu dem Hiraql mu ngi fële mu ngi ma ab ak cent mille personnes waa Laxm waa Juzaam waa Alqayn waa Bahra waa Bali ñu nga fële it ak cent mille personnes daal di fekk ko fa mu ne foo fële ca Maab ma ne ñun nañ dem fekk leen bu ñu demee nag comme que diinee tax ñuy xeex imma fa imma hiya ihdal husnayn benn ci ñaar yu baax yi lañuy am bu ci nekk yiw la imma zuhur su waa ñu gañe leen wa imma shahada wala ñu nekk ay martyr loolu moom yépp ci bu ci nekk yiw bu ci nekk ci ngërëmu yàlla lañ ne kon loolu le Seydina Abdullah ibn Rawaha tenu comme discours léegi nag ana lan la ko nit ñi tontu ak nan la waxtaan ni mujje ah kon ñu ngi ànd ñoom ñu ngi taxaw bi ñu yëgee ne waa dëkk Hiraql la indi na cent personnes cent mille personnes cent mille soldats